fa yaqulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariya yahya bnu sharaf an-nawawi ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn. wa an Shahr ibn Hawshab rahimahullaahu ta'aalaa annahu qaala qultu li ummi Salamata radiyallaahu anhaa yaa ummal mu'miniin maa aksaru du'aa'i rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam idaa kaana 'indak qaalat kaana aksaru du'aa'ihi yaa muqallibal quluub sabbit qalbii 'alaa diinik rawaahu tirmidiyu rahimahullahu taala wa qaala xadiisun xasan kon al imaam al xaafiz annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu xadiis bi ah, muy suñu bunt bi di wax baabu fadli du'a di chapitre deux cent cinquante ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis bi ñu gisoon moo doon xadisu mawlana al abbas radiyallahu anhu mu ne woon wa an abi al fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu allahu ta'ala walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy hadis mille quatre cent quatre vingt waan Shahr ibn Hawshab mu nag muy jële ci taalibe saxaaba boo xam ne Shahr la tuddoon di ibn Hawshab waaw radi rahimahullah taalibe saxaaba la woon mais doon ku loon saxaaba mu ne annahu qaala nee na man de damaa li ummi Salama damaa wax soxna si nga xam ne mooy ummu salama di yaay jullit ñi di soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono ji nag mooy ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce li nga xamante ne mooy euh, du du taabii wax yaay ummu salama ne ko yaa ummal mu'miniin ne ko yow yaayu way ngëm yàlla yi waaw waa maa ak saw ana lan moo ëppoon du'a i ñaani rasulillahi maa aksaru du'a i rasulillah waa lan la yoneen saa salaam ah ëppoon lu muy ñaaw lu muy ñaan jam ñaan la ëppoon muy def ida kaana indak bu doon sa ay la mu nekkoon ci yow lan la ëppoon lu mu doon ñaan qaala nee na yaay ummu salama ne ma radiyallahu anha kaana aksaru du'aa'ihi nekk da li ëppoon li mu doon ñaan moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon wax ne yaa muqallibal quluub waaw yaa muqallibal quluub yow mi nga xamante ne nii yaay jàllar bi xol yi sabbit yal na nga saxal ah qalbi sama xol man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam diinika ci sa kaw diine saxal ma ci cramponné ma ci tabu mu tey dañati allahu akbar allah allah allah mu ne xadis bi rawahu mu ne soloona xadis bii de hmm? at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi wa qaala déet déet déet déet sa déet bala ngaa jàpp wa qaala mu ne xadis li xadis xasanun boo xam ne bu baax la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo ka solo moom al imaamu Abu Isa ñu ne la comme yiñ génnoon taa yépp ah imaamu Ahmad moo ko ci jiitoon imaamu Ahmad nag bi ñetti bërëb la ko indi musnadu nisaa hadith Umm Salama zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam woon li ci ñetti hmm? kanta al Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moom mu ne hada mu ngi ko indi ci kitaab abwaabu da'awaat moom def kitaab abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddathana Abu Muusa al-Ansaari mu ne nettan suñu sëriñ di Abu Muusa al-Ansaari di Abu Ishaq la tuddoon nag Ishaq ibn Muusa ibn Abdillah ibn Muusa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Zayd ibn Hisn ibn Amr ibn al-Haarith Abu Muusa al-Ansaari as-Saamiri al-Qaadi rahimahullahu ta'ala nekkoon fiqatun mutqin génn àdduna 244 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Mu'aaz mu nekk ñu nettal mooy Mu'aaz ibn Mu'aaz di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhash at-Tamiimi al-Anbari Abu al-Muthanna al-Basri al-Qaadi Juge la woon génn àdduna 119 génn àdduna 196 rahmatullahi alayhi an abi Ka'b sahibil harir mu jële ci kuñ naan Abu Ka'b di Abu Ka'b di Abd Rabbih ibn Ubayd al-Azdi al-Jar al-Jurmuzi mawlahum Abu Ka'b al-Basri eh, ñu siiw woon ci sahibul harir rahimahullahu ta'ala eh, rahmatan wasi'a kañ la gane àddina te kañ dong la génn àddina loolu nag doju la <coughs> doju ma ko Hmm? léegi eh, te moom xadiis bi kese la imaamu Tirmidi moo ñëw ci sunanu Tirmidi boo xam ne bu mu nekk la kon muy Abu Ka'b rahimahullahu taala moom siqa la boroom Taqribu Tahdhib wax rahimahullah qaala mu ne haddathani Shahr ibn Hawshab mu nekk li nekk mooy Shahr ibn Hawshab di Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari Abu Sa'id ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Abdurrahman ñi na Abul Ja'd al-Himsiyu ad-Dimashqiyu nekkoon mawla Asma bint Yazid ibn Sakan saxaabu ya bu jigéen boobu moo newoon mawla moo newoon jaatige eh, moom mi nag l'an la génnaat dina am na yuute eh, moom nag boroom xam-xam yi xam nga dañoo am dañoo bari lu doon ci moom eh, fàttale ko boo xaw ma ndax masoon naa ko fee wax shahrum yi si woo naa loolu masoon nañ ko wax ci sax imam muslim muqaddima bi mooy buntu mi ndawoon baay baabu bayaan baabu baabun bayaanu anna al isnaad min diin buntu bi nga xam ne moom la defoon que ne di wane ne li nga xam ne mooy isnaad mooy ci diine ji la bokk voilà ci diine ji la bokk mooy jàllale ci diine ji la bokk foofu <laughs> eh, fekk muy nettal imam muslim que bi nga xam ne ci lañ laajoon Ibn Awn ci li jëm ci xadiisu euh, kii nii ki nga xamante ne nii mooy shahr euh, mu ne inna shahran nazakuh inna shahran nazakuh waaw mu ne dañ koo ŋàññ moom bàyyi nañuy mbirum gaa yi doogoon nañoo moom mais bon loolu na ibna wax <laughs> gaa yu bari d'accorduñ ci ak moom waaw waaw boobu waxoon nañ la li nga xam ne dëgg-dëgg euh, moom la ci al-Qattan wax euh, rahimahullah bi mu naan man daal gisuma fi lenn loo xam ne luñ ko jame lu jaar yoon la ñu koy jam yépp liñ ko jame yooyu soit amut <laughs> mu ne non man moom topp naa affaire yi moom waaw xool naa bu baax ñii jam sëhëri ñépp waaye lii moo am waaw tajow ci ñoom benn lay preuve bu leer buy soutenir li ñuy wax lam asma li mudda'ifihi xujja waaw kantaay yi ñuy tudd ci moom yépp loolu soit du dëgg wala boog ah, daa génn génn woo dara la ko loru waaw moom al ibn al qattan rahimahullahu tabaraka wa taala waa imam al hafiz ibn hajar mu ne ci taqribu tahdhib saduqun kathirul irsal wal awham voilà mu def seen teel diggante ñi koy ne dara sahri daa dëgër ñi ne dëgërul ah, nasaku nasaku mu ne mu ne eh, eh, eh, moom daa nekk koo xam ne ku dëggu la waaye ku bari lu mu doon yor ay hadis la ak ay def-def la kon naa lii mooy Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari qala rahimahullah mu ne qultu li ummu salama li ummi salama nee na wax yaay ummu salama di Hind bint abi umayya umayya abu umayya boobu na Hudayfa la tuddoon euh, ñii ne Suhayl ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum ibn Umar ibn Makhzum euh, nekkoon da si yowoon dàkkantal ak Ummu Salama ndax doomam bi mu amoon ak Abu Salama euh, radiyallahu ta'ala anil jami' hmm? voilà <laughs> léegi moom bon muy soxnaa yonent bi saa saam siiw lool muy nday jullit ñi di yaay Ummu Salama yonent saa saam denc ko ginnaaw bi borom këram di Abdallah eh, ibn Abdul Asad al-Makhzumi di Abu Salama génne àddina eh, radiyallahu ta'ala anha baytexu xam nga baayam baayam baytexu Abu Jahlin la woon baayu mooy mooy mooy Hudayfa Abu Umayya bàyyi taxu Abu Jahlin la voilà mooy bàyyi Abu Jahlin ak moom ay frère lañ quoi rahima radiyallahu taala an ummi salama soxnaa yonent bi saa saa bi moo ci gën a moo ci mujjee génn àddina année soixante yi début année soixante yi la gën a la génn àddina euh, fekk bi ñu rayee Seydina al-Husayn ba pare mu metti woon ko lool affaire bi touché woon na ko lool waaw après ci la génnaan te lu mel noonu xam nga lu mel noonu moo dal euh, sayyidatu Asma <laughs> bint Abi Bakr radiyallahu anha moom faat bi ñu faatee doom ji Abdallah ibn Zubayr fële ca Makka ba pare pendre ko loolu da ko méttee méttee méttee méttee métti ba quelque kii la ci teg daal di faatu moom tamit muy Asma zaatu nitaqayni di magu sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' yaay Umu Salama nag keroog tamit bi ñu rayee Sayyidina al-Husayn affaire bi da ko métti métti métti métti ba tawoo waaw waaw teg tuuti lañ ci teg mu génn àddina moom mooy mujjee génn àddina ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, amoon na ay doom nag ak Abu Salama waaye ak yonent saa salaam non kon yaay Umu Salama Hind la tuddoon bint Abi Umayya radiyallahu ta'ala ummul mu'minin ah mu ne qultu li ummi salamata ya ummul mu'minin ma kana aktharu du'a'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha kana 'indaki qalat kana aktharu du'a'ihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi 'ala dinik qalat fa qultu ya rasulallah hadith xam nga maam nooy fii rek la ci yéen mooy bi chauffeur ne damaa laaj yaa ummu salama lan la yone sa ëppoon lu muy ñaan bu nekkee sa kër sa néeg mu ne yow miy jàllar bi xol yi dëgëralal saxalal sama xol ci sa diine ji sa soobuun wi xaalat yaa Ummu Salama nee na fa qultu ma ne waaw ya rasulallah yow dawal yàlla li saa sallam maa la ma maa li aksar moo waral nga bari looy ñaan ñaan gi di wax naan yaa muqallibal qulubi sabbit qalbi ala diinik lu tax qaala <laughs> nee na yeneen saa sallam ne ma yaa Umma Salama ne ma yow Umma Salama innahu yëgal ne laysa aadamiyun amul benn doomu aadama illaa lu dul wa qalbuhu xolam bayna usba'ayni isba'ayni asba'ayni loo cox baax na musallasatul hamza la amul benn doomu aadama lu dul xolam daa nekk ci ñaari diggante ñaari baaraam min asaabi'illah ci baaraam yi yàlla yi faman shaa ku borom bi soob aqaama mu teg la ci yoonum siraatal mustaqim taxawal la ci tootoor ci jóge wa man shaa ku mu soob nag ci maanu tem azaaxa mu bàyyi la nga jéng jéng ko topp say bakka topp ñi nga xamante ne ñoom euh, ñooy kii quoi ku mu neex bu la bàyyee nag nga see nga mu ne fa tala Mu'aaz hadis bi continue mu ne daal di mm, liir ban Mu'aaz Mu'aaz ibn Jabal déedéet Mu'aaz ibn Mu'aaz fa càllale euh, euh, euh, bi imaamu Tirmidi dane haddathana Abu Musa al-Ansari qala haddathana Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr hala al-Anbari al-Basri al-Qadi moom moomu la <laughs> moom moo d'après mu jàng li muy jàngalee hadis mu ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana eh, la tuzigh yàlla na bul jàngal bul seetaan mu jeng bul jengal qulubana suñu xol yi ba'da iz hadaytana ginnaaw ba ñu gindee teg ñu ci yoonu njub yal na bu ñu seetaan ak bu ñu bàyyeeg suñu bopp waaw te loolu mooy jeng mooy mooy mooy waral suñu jengu xol ñu nekk loo xam dootuñu newati ci yoon wi al imaam al haafiz al al al al tirmidi bu ne wa fil baabi an aishata wan nawaas ibn wa anasin wa jabiru abdillah ibne amr wa nuaym ibne hammar wa hada hadithun hasan voilà mu ne buntu bi hadis mel nii sayyidatu Aisha solo na ko sayyidina Nawaas ibn Samaan solo na ko sayyidina Anas ibn Maalik solo na ko sayyidina Jaabir ibn Abdillah solo na ko ak Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu solo na ko ak Nuaym ibne Hammar radiyallahu anil jamii' mu ne lii hadis la boo xam ne hasan bu baax léegi xadis bi xam nga xadis mu mel nii gisoon nañ ko fi ah ne la waaye yow ñu mu tudd imaamu Tirmidhi ñi nga xam ne daal dina leen a tudd a tudd ne ñoom daal dinañu koy solo mais ci saxaaba yi mais tudd na kooku Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ah, ci buntu bii ñu nekk chapitre mooy xadis 1470 wa an ibn Amr ibn al-As mooy imaam Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik loolu lan la ko commencé woon hadith bi yemul woon ci loolu de te defoon nañ taxrib bi bokk na ci li nga xamante ne nii mooy euh, lii Euh, euh, li nekk ci ci njariñu euh, taxrij bi moo tax gisoon nañu ko xadiis boobu daa am lu mu daa am lu ci tegoon daa am lu mu commencé woon dane yonent saa sam dane woon fa Abdallah ibn Amr dane woon xam nga imaam Muslim moo ko solo woon mu ne inna quluba bani aadama kullaha bayna usbu'ayni min asaabi'i ar-rahmaan ka qalbin waahid yasrifuhu yasrifuhu kayfa kayfa shaa waaw mu ne woon après ci la door a wax ne allahumma musarrif al-quluub sarrif quluubanaa alaa ta'aatik ne gis nga xolu doomu aadama yi yëpp yëpp yëpp dañoo nekk ci diggante ñaari baam ñaari li nga xamante ne nii mooy baaraamu borom bi tabaaraka wa taala benn ci ba ñaari diggante ñaari baaraamu borom bi tabaraka arrahman mi feet dell gér ma ne comme xolu benn nit mu koy jàllar bi du mu ko neexe waaw <coughs> kon gisoon nañ affaire bi man nii moo tax lim na ko yaa umma salama yeneen saa sam na ko yaa umma salama innahu yëgal ne amul benn doomu a aadama lu dul xolam daa nekk ci diggante ñaari baaraami borom bi tabaaraka wa loolu nag taxawoon nañ ci côté boobu bañ ci àggee ci xadiis bi ñu la wax léegi ci bunt bii la kon jarul ñu ci jaar ku mu soob faman borom bi taxawal la ci ngub yi nga taxaw ci taxawal sa xol saxal ko ci dëgëral la ci diine ji ba kere nga koy wuyu waaye nag ku mu soob it mu seetaan la ci maanuteem nga sànku nga daal di njuuy yoon bi ginnaaw bi mu leeree fi yow moo tax Muaz ibn Muaz ne rabbana la tuzigh jilaat aaya loolu aaya ba di wax ñaan gu am solo googee ay suñu borom yàlla na bul bul bul bul suñu xol yi parce que bari na ñoo xam ne dañoo gëmoon borom bi seetaan leen ñu daal di fuuy daal di jéng waaw waaw Balaam alladhi tabaxara ilman kafa zajran liman tabaxara <laughs> waaw waaw Balaam ibn Ba'ura nettalikat yi di wax àndaa borom bi da koo ubbiloon xam-xam waaw ba daanaka lu bari da koo xamoon waaye nag ah mu beew boroom bi seetaan ko moom la naan alladi tabaxaraa nga xam ne dafa géeju woon ci xam-xam la ko dal te gannaaw ka mu doonoon ak la mu amoon fa yàlla loolu day na ak jàjji ci képp koo xamante ne di nga settantal xew-xew yi xew te nga jàng ci dara kon nag bu nit daagu di naagu ndax sa xol nekkul lu dul ci diggante ñaari baaraamu borom bi moo koy jàllar bi lu ko soob moo tax yore saa salaam nag ne ah, bari woon lu mu doon ñaan yaa muqallibal qulub yow mi nga xamante ne yow borom bi tabaraka wa taala yow mi jàllar bi xol sabit qalbi ala diinik yal na saxal sama xol ci sa diine ji ndax mooy xéewal ji gën a rëy gu la yàlla defal le waaw boo fiyaana ne bam bam bam seetaat la nag bam deñ a ah, torox taage gu dul dakk jot na la moo tax bole allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik borom bi wëlbati xol yi nu ko neex yal na nga wëlbati suñu xol diriger ko jëmale ko ci ñu lay ñu lay jaamu tout le temps ba sax contraire def lu ñaaw dootuñ ko mënati quoi <laughs> waaw kay yàlla tere toog di ko xalaat kon ñaan yi daa bokk ci ñaan yi nga xamante ne nii yu rëy rëy rëy la waaw te tamit boo seetloo fii dane kaana ma dañ koo laaj mooy kon lëkkaale bu dabo dabaalool ak suñu bunt bi dax lu ñaan mooy di ñaan ñaan yi parce que lépp xol la de xol mooy centre yaram bi de waaw xanaa yeneen saa saa waxu ñoon ñu ko doon fàttale ala inna fil jism fi fi fil jasadi mudgha ida saluha saluha al na am na ci yaramu doomu aadama bi dog woo xam ne suuf woo xam ne bu yëwee Abdullah bu baaxee lépp baax waaye bu bonee lépp bon loolu mooy xol kon loolu noonu ñaan yàlla yéwénal la li ëpp solo ci nit ki ndax loolu bu baaxee lépp baax bu bonee lépp baax bu bonee lépp bon boobu kon kay kuy ñaan ah centre névralgique du corps c'est le cœur loolu la ah Allah waaw mu ngi noonu kon moo tax loolu ñu jar koo topp topp moo tax bu nit ñi taaral seen biti bàyyi seen kër yow taaralal sa kër bu sa kër di taaru sa biti di taar waaye man ngaa nax nit ñi nag di taaral ci biti waaw waxoon naa la ko fi misaalam oto mille huit yooyu waa ji jël oto collection yooyu moteur ba ci ne newoon la garde nga xam ne ba mu gëjee daw ah oto boobu ba mu gëjee daw ma ne ba mu gëjee daw mille neuf cent jotagut woon wala da doon door a jot garage ba ñu ko dugaloon bàyyi ko muy ñaari modèle ñaari gaay ñaari milliardaire ku nekk jënd benn kii moom bi mu la ne ah xool oto bi xam ne moteur bi sax daa diyee ah, li ëpp solo mooy kon naa fexe moteur bi dem ca waa Renault ñu seetal ma ma fay lu cher même buñ ma wax am naa lu ma ko faye moteur boo xam ne dina xaw a commode ak moom di dem moom mu lu jënti loolu keneen ki moom mu dem seeti tôlier yi ñuy tëggaat oto yi rafetal ci biti ba mel ni panal ñaari oto yi taxaw nag ñu war a def course ñu deux trois tof bee moom ba mu ko kee moom daal kii rek daal di avance moom waajale nag moom moteur baa diyee léeg-léeg nag mu gëq daal di daal daal di gëq waaw di di di di di di di sëqët moteur bi sëqët génn poussière boo xamante ne nii yow ba ñu ko dencee yow mi ko sotti yow mi doon taxoon téléspectateur bi ci teewoon ci côté oto yi foofu di wër sa maam juddoogul woon saxaar soosu la lu génne na la ko bëmu nga dem laabi siina xam nga ne ñaar yooyu lu tax kon moo ëpp njariñ parce que kee li mu doon toppatoo mooy moteur te moo yor oto loolu mooy xool nag misaalum xool ci nit waaw bu nit ñi toppatoo seen apparence kese waaw waaw ngir rek nax nit ñi yow toppatool sa biir waaw waaw waaw loolu mooy li ëpp solo waaw mais di nes nasal yaram mi amoo jikko ju baax amoo jikko ju sant dara lépp bi mbuxum waaye nag di nga nax nit ñi ci sa apparence wal iyaazu billah waaw loolu inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yonent way saa saa nee na gis nga borom bi tabaraka wa taala nekk fi di xool ban teg nga teg <laughs> sawaay moo mën a teg non teg loolu tegal lu la soob sawaay sawaay aweeru jet seteur da koy jaay borom bi xoolul koo doon seetul li ngay sol waaw xam nga lu mu ko yitteel ci yow du sa melo bi walla yow ku weex nga wala ku ñuul nga wala noir deben nga yor wala da xeereer wala da weex sàll walla say bëla daa say bët daa bëla loolu soxlaalul yàlla wala ila suwarikum waaw loo soxlawul loolu seen yaram yeeg seen yooyoog déedéet loolu yitteelul borom bi tabaraka wa taala waaye a yonen saa san waa kon nan moo ko yitteel la hawla wala quwwata mu ne xam nga la moo ko yitteel mooy li nga xamante ne nii mooy li nekk seen xol yeeg seen jëfi Allah inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum daal di joxoñ nag yeneen saa saa joxoñ baaraamam ci dënnam borom bi li ci xol bi lay xool ok waaw moo tax bu nit ñi travail leneen yow travail lépp solo waaw bu nit ñi travail seen apparence yow fexeel sa iñaan gi nekk ci yow loolu faju sa bëgg gi nekk ci yow mu faju jaar ko ci borom bi tabaaraka wa taala dagaan ko ko te xool li su li ko yone saa sam doon faj nga faje ko ko waa ah, kay après ngeen dem fa borom bi ngeen xool waaw ah, kan moo fay ëpp poids ki nekkul ki nga xam ne boo ko xoolee muy nes na si ndax foo clair bu bari bu diwu naan sa ay leeru diw kese la tey lekk lu neex tamariwuti problème loolu moom boo leerul war nañ la ko laaj moom ne la sëñ bi yow mii sa ñàkk leer gi nag di ñu wax lu tax leeroo <laughs> eh, loolu du leeru dara waaw moo tax leeru buñ naan waa ji daa leer kii nitu leer la boroom xam-xam yi buñ ko ça ne veut pas dire que da xool xar kanam gi mu leer nii dëgg la loolu man na am mais non loolu ah leeru biir la boo xamante ne nii képp koo xam ne leer boobu am na ci dara muy nit ku baax loolu da lay attiré da boo koy gis di xam ne kii mën naa bañ a xam fan la tollu de ci degré wi ci wàllu selleteeg yooyu waaye kii kii moom nitu yàlla la waaw fan la positionné woon nag loolu xaw ma ko waaye moom leer na ma kii moom du caaxaan kat moom waaw kay <laughs> simaahum fi wujuhihim min athari sujud seen mandarga waaw mu nga ci seen xar kanam ya ci jeexitalu sujjóot yi ndax boo baree looy sujjóot da ngay am leer booy àndal koo xam ne ku dul sujjóot manu koo am même bu duyoo woon lépp luy potu po clair manula am sag leer ndax leer gi da leer loolu du loolu du loolu de déedéet baatin la waaye nag dina seeñ nag ci biti waaw kon nag mu ngi noonu kon yaa muqallibal quluubi sabbit qalbi ala diinik waaw yaa muqallibal quluub sabbit qalbi ala diinik yaa muqallibal quluubi sabbit qalbi ala diinik loolu benn mooy lëkkaale bi kon ñaan di solo gu ma beneen jàngat bu ci am mooy gis nga hadis bi yaay ummu salama ci laaj la jógee la ko jàngale te jigéen la bu doon jàngale wala ñoom bu ñee jàngale rek di xamal la diine ñu jàpp ne góor gee ko war a def jigéen ñi moom ñu toog rek di defar ay pastel ah, ak a niitu ci seetu yeeg ak a ak nekk ci réseaux sociaux yi kese ah non non non neex ay waay déet waxoon naa la bu dee am jàngale sur place la yow femme bi bul bàyyi ba gaa yi jàngale ngay dem di togg boo xamee ne heure bii la toggil avant nga ñëw toog ci ñëpp loolu mooy xul la saxaaba yi so so soxnaa yone saxaaba newuñu woon gaa yi di kii ñu nekk ca wàññi ah sinon liñ déggee fan lañ ko déggee yenn yi ci mbooloo lañu ne te duñ ne xa ah, déedéet waaw loolu mooy ak am xel waaye nit ñi jàng ngay ruusi rek ah ruusi de baax na rougi baax na waaye mënoon ngaa rougi beneen heure te fekk ci lii gis nga ñoom yaay ummu salama radiyallahu anha ak ñi mel ni ñoom dañoo yittee woon lool ba pare tamit dañ ci jàng di seetlu sëriñ bi ay mbirum parce que leen saa bu doon yaay ummu salama seetlu lool lool doon woon xam li ëpp lu muy ñaan bu nekkee ñoom loolu tamit dañ ci xam ne mooy nit ki tamit bu newee daa war a bari ay sikkar yu muy def waaw waaw ay sikkar yu muy def waaw te léeg-léeg baax na tamit nit ñi di ko dégg tamit que ne mu ngi def sikkar bii ngir jàngale tamit ngir tamit mu boy ci seen nopp yi muy lu baax di nekk ci seen nopp yi ñu koy dégg ndax loolu day defar biir ak biti waaw ñu dem ba nga xam ne làmmiñ yi dañ naan day làgg ci làmmiñ yi waaw tuddal yàlla tuddal yàlla ba gaay ne sawaay am dof nga <laughs> waaw <laughs> waaw deel sikkar bañ ne saay nag téppéer ku na nag de saa yi day waxtu ñoo waxtuwul waaye la hawla wala quwwata illa billah subhanallah waaw yow boo gisee nii te sax yéeg léeg-léeg nga dégg nga naan waa ji day waxtu déedéet waxtu day si kar waaw laa yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah la yeneen saa saa waxoon waaja bu sa làmmeñ di deñ di tooy ci di tudd yàlla ko mooy doo tax foo taxawee da nga ko fàtte foo fàttale ko rek rab labbaliwaat kon yaa muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik kon niyam noonu bii di ñëw inshaa allahu taala ñu gis hadiisu mawlaana Uwaymir Abu Dardaa radiyallahu taala Abu Dardaa Ummu Dardaa abu dhar ummu dhar abu salama ummu salama ah waaw gis nga am oluñ oh, jóge yaay ummu salama kii abu darda abu darda am na ummu darda <laughs> ñaata ummu darda moo am loolu waxoon naa la ko fi nag daa lay nga dem wéeri ko kuy ummu dar ummu dar mooy kan Ummu Dar mais mooy soxnaay Abu umm umm wax naan keroog xadiis bi ñu doon naan yeneen saa bi muy wax Seydina Abu Dar idaa balagha al-bunyaanu sal'an ah, faxruj minhaa moom umm Dar Ummu Dar bisonay mawlana Abu Dar mu ne wallahi li kàccikat yi wax naan Seydina Usmaan moo génne moo moo moo moo exilé sama jëkkër sama boroom kër du dëgg amul waaw xanaa kay kooku nag gidu ngeen koo xam nag soxnaay nit ki kay mu ne lool amul waaw loolu amul le waaye xam nga nu mu demee yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne woon sama sama borom kër Abu Dar idaa balagal bunyaanu salaan faxruj minhaa Allah faqad ah, ah. <laughs> rawaahu borom al-Mustadrak daal imaam al ah al-Hakim waaw mu ngi indi ci buntu al-wahda xayrun min jaliisi suu ne wéet nag moom moo gën toogaayoo ku bon waaw xam nga gars yi léeg <laughs> non imaamul Haakim rahimahullah quoi mooy wéet nga wéet di jéem a jaamu yàlla moo gën fuuf ngay toogaaleeg nit ñoo xamante ni ñoom ñëpp bon wala di toogaaleeg ku bon waaw foofu nag la indee xadiis boobu la indi mooy xadiisu Ummu Daara fekk boo xoolal la <laughs> day saan mu ne wallahi ma sayyara Usmaan wa Abaa Dar walaakinna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa balagha al-bunyaanu sal'an fakhruj minhaa qaala Abuu Dar radiyallahu anhu falammaa balagha al-bunyaanu sal'an wa jaawaza kharaja Abuu Dar ilal jaam <laughs> waaw mu ne waat naa ci yàlla du Seydina Usmaan moo ne Abu Zar mu jóge Medina de mukk waaye yeneen saa salaam mu ko waxoon mais wax ko woon moo ne ko woon bu bu bu bu waaye di avancé waaw di avancé dëkk bi di yokk Medina di yokk Medina di yokk ba àgg sala a eh, tubaab naan sala <laughs> mooy fi xandak nekk gi xandak xandak fi ñu doon def tranché bi gis nga montagne boobu nekk ci sëkk sësëg moom montagne boobu loolu mooy salaan salaan ko boo demee ne ko yaa salaan salaamun alayka yaa salaan fa inna nuhibbuk <laughs> yal na jàmm nekk ci yow salaan sopp nañ la ndax bokk nga ci montagne yi nga xam ne fii di fi yeneen saa saam di nekk gis na la te daa soppoon dëkk bi <laughs> yow mii sopp nañ laa